luqmaan saaru luqmaan makkiyatu ilaa wala wan ma afdari min sajaratin aqra'un madaniya taani wa hiya moom arba'un yawman wa salaasuuna yawman bayaatin ci gàgg bismillah bismillah sunu jitu ci dubbu rahmaan kala yu xew mi rahmaan ci aduna rahim kala yu xew ju daa jawla xew alif lam mim daa alam bi muraadihi jikka ila ayat ayat ci daama alquran ala ci kari kun karanyare ku dan bi mu aji jubal ci jigre wa rahmatan tayyarmane lil muhsinin ñaro yeena ñare allah si ne ñooñu yëpp moom danañu taxawal balaa ba julli wala su ne dañuy joxe sa kasaasaka foofu ñoom yokk nañu dañuy wóolu bi laax di jaaxal laax foofu ñoom yokk nañu dañuy wóolu ko de walaay sa ñooy rëccaay alhamdulilah dana way nekk dañ ciy jóg. ne rabbi yéen tukkee borom seen walaay sa ñooy rëccaay ñoom almuxu yow na ñoom di way taxe de wa mina naasi aji nekk la ci leen nit wàcc na ci Nadir ibnu Haaris Nadir ibnu Haaris ba nga xamee alxuraan daa ak xabaar yi saalisatu waaw rustum waaw ay téere téere lay indi waaw bu ñëwee na ma wax leen lu lu waxtaan bu gën a rafet li Muhammad di waxtaan saaba bi gis nga fasaana bu rëy la dajale woon yonent moom li mu indi woon bind ko sax koy jàng rek ñu ngi dégg li yonent indi woon moom ba léegi ñu fi def moom nag lam indi woon xaw ma fu mu jaar bët gisu jeex itam moom la yàlla wax ne naa fi aji nekk la ji leen in man yestari te dana mu jënd laa wala diisi ku am waxtaan lii leen di demul réeréer ñu ñaan ko bi laa way ci yàlla am na koo xam ne dafay jënd ay waxtaan yoo xam ne ay léeb rek la ci léegént ñu bëgg a réer rek ñu ñëw di xaree ñu ci xam-xam wala taxit waa sama jàpp ko waaw moom kàddu yàlla yëfu sax luñ ñëw ci de walaay ko ñu rek awee la mu ci ñoom asaw mbugal mu mu di boromam dawaloo leen de way sa tullaan dem jàngew naa alayhi moom mu dëdd mustakbiran bi mu aji kaan la wet maa daanaka dégg mu kaana huut na daanaka aji nekk la ci ñaari noppam waqran ak taf su basiru xamal ko bi asaabin ci mbugal mu daa ji metti leen mooy naa li ilma arif inna lazina naka ñaaña amanu gëm nañu amalo tan xéewal de waaw ñooñu dañ dem aljana xéewal de aljana waaw juróom ñaari aljana la waa daarul jalaal daarul qaraar daarul salaam janatul xuldi janatul naimi al firdaws janatul mawa waaw janatul naimi xaalidina bin mun dee deel fi aci moom waa do laay doye ne ko yàlla doye xam naa dëggal dëggal woo moom alasis moom ade aji natti nguuram xalaqa bind na yàlla sama waa de asamaani juróom yaar bi ci xayri amalin ci lu ñu tenu borom naa da ngeen gis asamaan ba tax na si jullit kenn de waaw xaar na mu ci lor ci ay daj am tamit ngir bu mu yëngatu ba ci sama yéen wa bës ko tam fasalee te ay ci suuf dañ ko liggaa ba ci jëpp aji yu ko wa am toon naa sunu wasal ñu ne sama yëpp ci asamaan ma anab taw wa am ba naa tam fi aji moom ku ñu soo jëm ci yëpp xeet këri mu daa ji rafet asaali rek xalku laay mooy lu ñu bind yàlla lii la yàlla moom bind fa arooni ma xalaqa bind a ko des na ñooñu min doon yi moom la man yàlla day lii daal lii maa ko bind yàlla yi ci des nag nañ ma wan luñ bari bayit daal ma way tooñee fi dara ni way nekk lañ ci réew mu bind bu daa ci bind wala xalaatee naa ñun de jox na nu Luqmaan Luqmaan alik ah. a xam-xam buy jëriñ de Luqmaan yàlla jox na ko xam-xam buy jëriñ <clears throat> mooy xam-xam ak diine ak jubal ci wax bu bëri ay xikam la woon daf doon nelaw waaw ñu woo ko ci wàllu ndax ma def la ngay aji àtte diggante mbindeef yi sama yàlla tànn loo yore ma tànn jàmm ndax kenn du àtte diggante mbindeef lu ma ne noonu nañ la soo xeex nañ la su fekkee yàlla dogal na dina ah, ma ma topp ndigal yàlla rek te muñ ma ca jot de ku bëri yi kam lewal mas naa tukki ba mu gisee xaw sa rom dogandu ko mu ko dox xaw sama gannaaw mu ne sa bàyyi na mu ne alhamdulilah moom naa sama bi man sama yaay mu ne dee na mu ne sama yitte na ana sama jigéen mu ne ko dee na mu ne sama awra sangu na an sama jabar mu ne ko dee na waaw mu ne ko sama blal xees na dama dama am seet bu bees rek an sama mbokk mu ne ko dee na mu ne sama mbokk damm na nag an sama doom ju góor mu ne ko dee na mu ne sama xol sama xol xotteeku na Luqmaan moomu nee na ànd naag juróom-ñetti yonent tànn na ci lam wattu ci ñoom ci taw yu bëri tànn na ca juróom-ñetti yi tànn na ca boo nekkee ci ne boo nekkee boo nekkee ci néegab jaamur watul say bët boo nekkee ci mbooloo watul lamiñ booy lekk watul sa bët fàtteel yaar fàttalikul yaar yaar yi nga war a fàtte lu baax loo defal keneen kooku fàtte ko lu bon la keneen def kooku fàtte ko fàttalikul dee dee ak lu baax loo xam ne nii da ko defal na nga fàtte yow lu baax loo defal keneen ak lu bon la keneen def rek dina juróom yàq yooyu moo ko gënal lu mu wattu xalaqa bind na ma moom Luqmaan moomu nag moom la yàlla nett li ci damam an naka mbirek bit uskur santal lillahi ci yàlla na nga sant yàlla ci la jox ci xam-xam ba ma yokk ku sant na mu fay na maa suul na kabara mu sant li na fi ñeel boppam ndax yoolu gantam moo koy jële waman kafara ku wet ne ko fay laanaka yàlla xani aji dayu la moom am nañu koy sant la mu de parce que jàngal rajo xaaral ba waxee Luqmaan Luqmaan lim nii ñaar doomam woo te moom yaa nekk woo dana mu waat yaa bu ne ndoom sama daa fi pour bokkaale bi laay teel a dina soog gën a ko bokkaale la yaa ndoom sama naax na kaa jëf ci ñaaw di sàkku dem nekk na ni xoola ba dindi min xam dara ñu ci bakkat te fekkul tam fi sax rek aw fi sama waat yi aw fi la rëy nga gis jaajëfal nañ ci dara ci moom laa yàlla. ne la teefoon. rajo bi rek la mu xam dina aji xam la mu def. jàpp nañ yow doom sama ak mi taxawal salaat ak julli. waa amur ji leen bi maroo bi ci yow. wan naa teewul xam ne mu ngi koy jëliñ fit. parce que mu ñëw xam maa saa looy tala jot na mu la def. ñun la wér naa fi lu mu wëri. ak ñeneen tala ci ñun dogu yi di jëm ci moom. wala naa fi ñeel ñi. wala tam si bul ndox si dara ci suuf maraan di jë di jële. ne laa fuuko fuuko raagon soxoruñ tudde fuuko raagon ci kaw ñu rek waxtu digg doomul fi ma si ka ñi dox fa wax bul damal min taw dikk ci baat sooy naan kala soati naka gën ca si buy baat da taw kula amee di baat ndam la mu ne alam taraw ndax gisu leen ndax xamu leen yéen ñooy waxat am na laa naka yàlla saxara tàggat na mu lakum ñëween maa fi sama waat yaar commencé réew nekk ci suuf juróom yaar yàllaa leen tàggatal asamaan ak suuf ak li ñu lamboo ci mbindeef wa asbaqa tam lewoon aleykum ci yéen ni'ama wa xéewalam zaahiratan ci lu feeñ wa baatinatan ak ci lu nëbbu te yàllaa leen jox xéewalam xéewali zaahir ak xéewali baatin war dana fekk jant bi so xéewali zaahir mooy bind gi la yàlla bind bind bu rafet bi mu la bind yow doomu aadama taxawaay bu jub bi mu la taxawal yëguwaayu ak dégg ak ak foon ak mos ak lamb dugal bi mu la jubal nga dugg ci diine lislaam julli asaka xaj loolu yëpp suñu xewali saxir la waaw sakku xam-xam àndaale rek wàllu yàlla yi jihaad ci yoonu yàlla ak wërsëg li mu la ga nag ak doom yi mu lu mu la jox ci xeeti wërsëg ak jéego boo seqi te àndul ak toroxte nokki goo nokki te àndul ak toroxte lépp xéewal ak zaahir la bu la yàlla jox xéewal ak baatin gëm yàlla ak xam yàlla ak xalam bëgg yonent bi bëgg saalihiin yi am xam-xam xam-xamu zaahir xam-xamu baatin te ton jàng alquran te tontalu alquran sikkar laaj nañ yonent ne ko xéewal yàlla yooyu lan la mu ne xéewal saayir mooy bind bu rafet la may wa mina naasi aji nekk la Makka mu ne jaadilu ko mu daggee ci laay ci yàlla da xayri ilmin ci lu dul xam wala watan du jaageen njub wala kitaabun du jaageen téere mu niirin bu dee aji leeral de way tàqaleen ne waa kar na doomu ñi alal yi na topp leen ah sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla xaala ñu wax ne bal yattabi'una danañ topp maa wajadnaa lahum mu ko abaa'anaa ak bàyyi sama wér. wóor na awalaw kaana sax danañ topp bàyyi leen nekk na seytaane seytaane yad'uuhum di woo leen ilaa asaabi sa'iir jëm ci mbugalam sa'iiram moo da nga topp sa baayam lii seytaane la topp ngeen jëm safara yi dañ ca topp. yéen yee bàyyi ba nga koy topp ne bàyyi bu jub waaw dina teg fa yoonu jub waaye bàyyi boo xam ne safara la la jëme bul ko topp wutil keneen ku la jubal اللهم صل على سيدنا محمد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بن فاتح لنا وصفى الخاتم لما سبقنا في الحق له والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وقدره وقدره العظيم ورضي الله تعالى عن خير الأسرار والسلام على رسول الله ومن يسلم بجبنه وجهه جمم ilallahi jëm ci yàlla wowata moom waxin aji xeeral lamu xadi samsaka jàppal na moom bi loxo wati ca buum ga alu saagale aji dëgër de soo xam ne jëppal na boppam yàlla te mooy mu wéetal ko jàpp ci buuma boo wéetal yàlla kooku mooy buum gu dëgër de soo xam ne ku ca jàpp am nga wóolu te ne du dagg de jeneen <coughs> laa wax na lal ci saamara nee du dog de way lallaay jëm na ci yàlla aqibatu lu moori mu jëm mbidee de li yëpp ci yàlla la ñuy dellu man nag ku bëgg a jàpp ci buum gu dëgër goo xam ne du dog maanaam buumag mucc kooku mooy ku jox boppam yàlla te mooy nga wéetal ko bañ koo fàkkal boo kaale bokkaale nag ñett la bokkaale gu feeñ mooy li xéefar yi def fàtte yeneen yàlla yu dul yàlla ak bokkaale gu nëbbu mooy jaamu yàlla yit na ko nit ña nga xam ne sàkkal nga yàlla bokkaale gu nëbbu ak bokkaale goo xam ne moo gën a nëbbu de moom la yoon ni si ci jaadi bi bokkaale moo gën a nëbbu ci sama xeet farandoo mu yukkat ci guddi gu lëndëm ci kaw doj boobu lool bu gën a nëbbu mooy gis leneen lu dul yàlla rek kon nag kenn du mën a wéetal yàlla feeg yaa ngi gis leneen lu dul yàlla kon nag tamit na wéetal yàlla amul yoon lu mooy jeex ci yàlla jeex ci yàlla amul yoon lu mooy soo guddi si kër guddeeg ba jël si kër soo xam ne bu loo jël mooy jëm yàlla jël te àndaale ku xam yàlla rek dane man maa gën a riis képp kuñ boole rek baal naa ko de jaamu yàlla buñ bokkaale yàlla yàlla du ko xol buñ bokkaale yàlla itam yàlla du ca dugg de bu man kafara ku weddi na mu wala yox sin ko bu jàppaloo rayo Muhammad kufroo ak weddeem de kuy weddi nag yow bu um la jaaxal de bu teewoo ñu dem lu lu ko neex na def rek marjihum delluwaay seen ci dee naa jëm ne ci ñun tam nabbiwum tam soo leen bi ma am ci lañ defoon de jaam ak lum gaw gaw lum rëy rëy lum jox jox yàlla gannaaw lii day mu jeg yàlla rek yàlla rey ko def ko ci bàmmeel dekkal ko taxawal ko fi kanamam de kooku kenn du ko jaxase di dangoo dundal ko du dund ba gudd gudd rey rek la ñuy teg de mu jëg yàlla mu ak nit ka mooy suma maatoo faat baroo rek rey rek def ko ci bameel te doyam boobu gannaaw ga yëpp dañ koy dekkal taxawal ko taxawal ko fi kanam yàlla dina laa naka yàlla alimu aji xam na mu di ko si dóor la nekk ci xol yi te buy hisaab nag moom dara réeru ko waxuma la nga wax ak la nga def waaye la nga bàyyiwoon ci sa xol sax xam na ko rek lu ma teew moom dana yóbbalee xalilan ajneehum daañu yóbbale yëfar yi ak moykat yàlla yi ay fan yu néew rek ci mooy seen fan yu dund mën a sorrum topp lu wéet leen daa saabin jëm ci mbugal xalili mu moo xam ne mbugal mu xiis la mooy mbugalam safara de te duñu am jiwaayam de wala in saaltahum wala indem laaj nga man xalaxaka bind na mu samaawaati asamaan yi yaar wala laa suuf juróom yaar la yaqul na xam nañu wax ne laa wa yàlla aade tey fa dangoo jëfër gi yëpp mooy weddi gi ñu weddi yonent bi di du dara lu mooy doomu aadama naka ñun waaye mboolem lii ni julli ñi gëm ci yàlla xéefar gëm nañ ko ci yàlla de boo leen laajoon ñoom xéefar ku asamaan ak suuf suñu yorante dañ lay wax ne yàllaa ko bind de kul illaa dina kawe ñaar yàlla ci sañ rek bal bayit ak sarum gën jëppari seen laa yàlla mun a xamuñu billaahi aji na kawe ñaar maa fi samawaati la nekk ci asamaan juróom yaar wala rek suy yaar mboolem asamaan ak lim lamboo ci ak suuf ak lim lamboo ci mbindeef lépp moomeel yàlla la mbindeefam la ay jaamam lañ kon nag kenn ku ne jaamu ko mooy moom la rek Illaa naka yàlla woo moom alxaniyu moom a di aji doylu wali saa yi bindeefam alxamidu moom a di kuñ sant yàlla nag doy na wali bindeef yi ak seen ak jaamu leen di woo ñu jëm ci jaamu ko ñoom ñoo ca jëlee seen njëriñ waaye yàlla moom du ko jëriñ dara na ne yéen yu xiis ngeen lu may koo xam ne maa ko deyal yéen ñëpp rafle ngeen lu may koo xam ne maa ko xafe mboolem yéen ñëpp ñu jëkk ak ñu mujj nit ak jinne suñ daje woon benn pàkk ñoom ñëpp ñu ñaan yàlla ku nekk ñaana ñaana ñaan fa mébétam ñoom yàlla jox leen ñoom ñëpp lañ mébétoon du wàññi ca magasin yàlla ya lu may li soppentap cogof picc di wàññi ci baaru muy de kon nag ku nekk ci yéen ku xiif la lu may ku ma leyal leru leen ma leyal leen ku ne ci yéen dafa rafle lu mooy ku ma odd oddul leen ma waaw ma odd leen rek mboole seen itam njël seen ak seen njël seen ak seen mujj seen nit ak seen jinne suñ dajewoo ñoom ñëpp amee ragal yàlla ak ci gën a ragal yàlla ci jaam yàlla yi boy du yokk ci teranga yàlla ja dara boole seen suñ dajewoon amee mbon ak ci gën a bon ci jaam yàlla yi ci iblis boy du wañ ci teranga yàlla ja dara def yàlla moo leen bind te doy na wali wala war na maa ko door di ne sa jërëjëf alhamdulilah kooku du ko waral ba nga xam ne ni yow dinañ yonent bi du tànganaaw maa wut du ñu ne nii laa xalilan te yàlla jox nañu tawreet te tawreet xam-xamam lu nekk nga jëf nga ne yàlla joxew lu may xam-xam bu néew. wóor daal di ne wala war na maa fil ardi donte la nekk ci suuf duñ sa ci garab ak laa amuñu xalimba wal baxaru te géej yamuddu dina mu tëgg ba nekk daan min baadi yi ak nekk la ca gannaaw géej gi sabatu abhurin juróom-yaari géej booy it maanaam fi daj yàq it kalimaatullahi kéem daani yàlla yi def bu fekkoon ni mboolem di nekk ci suuf ci garab fajaratu jamu ko def ko mu fadal ak laamu moom mu jamu ko du tax ku la namm garab ku nekk buñ ko defoon ay xalima garab yëpp daj géej gi nekk daxaar mbooleem ñu dëkkam ñu mujj nekk di ay bindkat am na suñu kat ñu suuf nekk këyit waaye loolu tuuti na rek mbooleem asamaan suuf yëpp nekk di këyit booy itam su ci yàlla tëddee juróom yaari géej gannaaw ba kéem kaani yàlla yi du jeex rek baati yàlla yi kéem kaani la ci nam tudde lépp sababam gis nga xam ne tudde nañ ne saa kalimatu te ndax mi ngi bàyyi ko ci baatu yàlla ci kun naka noona kéem kaani yàlla yëpp mi ngi bàyyi ko ci baatu yàlla ci nga xam ne moo di kun lu tax mu wax juróom-yaari géej bindéef yi muy waxat yaar rekk leen yaar rekk leen kër jamono ak barab barab ci la nit ki di nekk jamono ci la jëfam di tàbbi barab ki àddina fi yàlla séddal na ko muy juróom-ñaari iqlim jamono ki nga xam ne ci la jëfi doomu aadama di tàbbi séddal nañ ko ci juróom-ñaari fan moo tardé mu tudd juróom-ñaar waaye jubluwuñ ci dayal maanaam juróom-ñaar mooy li gën a bëri ci nit te nit buy bëgg a bëri lépp daal kay wax ne juróom-ñaar yoon wala mu juróom-ñaar fukki yaaram suñ bala lim bu bëri daal dañu tudd juróom-ñaar am nañ firi ne lu ko waral lim mi ngi am fukk boo ko see àgg fukk delluwaat gannaaw rek di wax fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak leneen ba am téeméer téeméer ak nangam ba am junne lim daal mi ngi xem ci fukk lim bu bari la ci gën a tuuti mooy ñett su mooy gën jëneewi jango ñett suñ ko dindee ci fukk kon juróom ñaar ak nga def xam nga juróom-ñaar ak fukk ñett bi nga xamee ne fukki ñaare xaaj la ñett ak juróom-ñaar buñ tuddee juróom-ñaar daal tudd nañ lim ba nga xam ne moo gën a bari moo tax yaaram di baala xaale juróom-ñaar di ne ci suuf ci ay garab yépp suñ leen defoon ni xalimba géej gi ñu def ko dara mu xas ñu tëbb ko juróom-ñaari géej booy baat yàlla yëpp jeex na kon nag tawreet la ca nekk ci xam-xam bari bari bari na lool soo ko tee ci nit ki waaye lu noonu yàlla wax na ne wa man yuutal hikmata faqad uutiya xayran kasiiran ñu jox hikmata jox nañ la lu bari waaye bari ga soo ko jëmale ci nit ki waaye suñ ci yàlla muy lu tuuti de ndax yàlla moom amul dayo xam-xamam amul dayo ay kéem daanam amul dayo ay mbindeefam amul dayo lu amul dayo nag ci lu bari bari bari soo ko dendaleeg moom rek muy lu tuuti de loolu indi na ko ci gannaaw laay ñu waxoon ne lillahi maa fi samaawaati wal ardi su ne moom moom asamaan ak suuf defe na nguur ak yàlla foofu la yem ci asamaan ak suuf mu ne mu xamal la ne nguur ak yàlla loolu ci gën tuuti fekkoon ni garab yëpp ay xalifa lañu géej yëpp nekk daa mbindeeg yëpp booy kaw ñun kaw ñun suuf daje di bind kat booy kéemtaan yàlla yi di jeexe amul dayo inna allah naka yàlla azizun aji not la mu ci nguuram hakimun aji xarañ la mu ci njëfteewam yàlla dara loolu ko def dara du génn ci xam-xamam dara du génn ci xikmatoom maa xam ko kum bind seen wala baasu suuf jaage nag dekkal seen daa kenn ak seen la rek waaye def ñu jublu benn rek mbindeef yëpp benn baar rek ëpp dañ leen di xamale kulli benn baar rek dañ leen di ñàkkale kulli mbindeef yi bari bari bari bari bari bari yàlla léem na leen nekk moo koy watu ku nekk moo koy sàmm moo koy dundal ba mu koy rey. jigéen yi bés bu leen yàlla bëggee ñàkkal day mel ni yow muy yow mu bëgg a fay sa sander rek ëpp mu daal dina gamaj dina laa naka yàlla sàmmiw naa ji dégg la mu seen wax gis la mu leen de yàlla gis na leen dégg na leen yàlla amut bët waaye dana gis gis koo xam ne dara du ko soxlaal walis leneen dana dégg dégg koo xam ne dara du ko soxlaal walis leneen de alam tara ndax gisu la yow ki may waxat am na laa naka yàlla di la guddi gi naar ji bëccëg yow di amul farfe ci day ci guddi te guddi wàññi ci bëccëg wàññi ci bëccëg dolli ci ci fukki saa ñaar la bëccëg ci ñetti juróom bëccëg juróom ñeenti saa benn saa yi waaw ñu dellu delloo bañ ñemoo ñu fab ñetti saa waaw ñuy guddi def ko ci bëccëg moom itam mu gën a gudd yàlla mi mën a wàññi ci guddi doon ci bëccëg wàññi ci guddi doon ci wàññi ci bëccëg guddi wàññi ci guddi doon ci bëccëg kooku dara lotalu ko def saxara tàggat na mu samp jant saxara weer moo tàggat jant be weer wi lu dul ci ñoom ñaar léegi dana mu sol ci de wa an allah ak naka yàlla xabirun aji xam na moom bi ma tàmbaloon da ngeen jëf ko de saalika loolu la ñu tuddoon leexna laa ci naka yàlla woo moom alaaku mooma di aji sax de waana ma tadoona la da jaamu ko min doon yidul moom albaatil mooma di aji dañ de loolu moo la xamal ne yàlla rek moo sax leneen lu dañ la de waana laa naka yàlla woo moom alaali mooma di aji kawe mi deefam ci noteel mooy aji mage bu ñu ko tuddee moom tuuti de alam tara ndax xamula anal fulka naka gaal tañ bi na mu daw fil baari ci géej gi neema ci laay ci xew la yàlla yiir yakum ngir na mu wanleen tax mu wanleen yéen ñu may waxat dina ayaat yi ay kaateefam dina fi zalika naka aji nekk la ci loole la ayaat mu xalam yàlla gi leen bindal gaal yi su ngeen bëggee dox ci géej di leen dugg ci gaal xef ca seeni marchandise ba mu defal leen fa ngeen namm loolu ku ko xam ne ku ko seet xam ne ki ko def kenn de na te moom rek a jaamu de way saa xas yow ndem wuur leen maw jun duut te kay miir daaw ñu ñaan laa yàlla wax li si na mbit mun di way sellal law ñaan ko diina ak ñaan de bés boo xamee nag ne yéeg na xaj naa ñoom ñu ragal ak lab dañu bàyyi seen xerem ya fale ñaan yàlla ñaan bu sell te lii kat moom yàlla asamaan rek ci mën garab wàcc na ci moo xam ne Ikrimatu ibnu Abi ma nga jawoon te dugg gaal gaal ga naqari moo ñu ñaan yàlla nee leen yàlla musal leen lu jotee neex mu ne yow yàlla maa ngi wóoroon te yow soo ne musal nga ma ci jire danaa dem teg sama loxo ci loxol Muhammad jaayanteeg moom mooy ba ñu gën a moo safaan mu mayata ñoom ñooy mukk di nekk di gën a jëf ak yonent bi génn gàddaay daal di ñëw jidda dugg ci saxaar ne ñu ngay sànq jële ñu gën a xateeg ñoom nag Ikrimatu ne ni fer na su ko yàlla musalee moom dana dem mos jaayante yonent bi de yàlla daal di dalal ga mu mucc yonent dafa nelaw rek gént dugg ci aljanna ñu ne ko xaar ji ngay gis garab yi yëpp Abu Jahl ko moom mu ne maali abi jahal wal jannati yonente xew lool na abu jahal ak aljanna lool abu jahal ak ba rek akrimatu doomam ñëw jébbalu de mooy la yonente ba géen doon akrimatu nag matal wala rek ba nga xamee yàlla musal na ko dem na daal di jébbalu ci yonente ba sallallahu alayhi wasallam de moo tax la maana jeew ba mu musale leen ilal bari jëm ci jéeri je minhum aji nekk la ci ñenn seen muqtasidun aji jib moom la ko war a firee mutawassitun baynal kufri wal iimaan bi Bilaal wax soppu xalamin la ndax am na ci ñoom koo xam ne jub na matal na lam boole woon doon ak yàlla te mooy Ikrimatu de am na ñoo xam ne def nañ ci seen keefatu Safwaan ibn Umayya wa maa yajhadu bi aayaatinaa illaa kaafirun illaa kullu xattaar ndale bépp hudu jaakoon dafoo dem ci diggante ak yaa ayyuhan naasu yéen ñu Makka taqoo ragal leen rabbakum bugal ak borom seen wax taw ragal leen yow man bés laaya ji di jëriñ ci waalidun aji ci an wala kii ci doomam dara wala mawlud du jaageen doom woo moom jaasin aji jëriñ la mu an waal gi ci aji jiram ja sayan dara de inna wa'da laahi naka deelab yàlla ci pencam yàlla xaqun aji dëggula de wala taxurannakum bu xot leen alxayaatu dunya dun dafa duna bi de wala yaxurannakum bu xot leen di laay ci yàlla alxaruru seytaane de yàlla ngi waade pencam yàlla nga xam ne su ñëwee doom du tal baayam baay du tal doom ne ku nekk nafsi nafsi lay wax seen àdduna wax parce que li ko leen boobu dana ñëw na laa naka yàlla indi waa ji nekk dafa moom al musaade xam-xam bi tey yàlla kañ lay taxaw loolu yàlla rek ko xam wayu na siru dana mu wàcce alxaysa taw kañ la taw bi ñëw kooku yàlla rek ko xam waaye yàlla mu dara mu xam maa fi dara am la nekk ci ruux bi jigéen du xëmb lim xëmb góor la am jigéen benn la am lu gën a bari benn yàlla rek a xam loolu wa maa tadri xamul nafsun bakkan maa la taksibu la muy faggu ci xew ak xay wa maa tadri xam ci xaddan ci ëllëg wa maa tadri xam ci nafsun bakkan bi ay ardin su san suuf da mu la muy deere juróom yooyu ñooy mafatihul xaybi juróom waaye ndaw mafatihul xaybi laa ya'lamuhaa illaa huwa kañ la pencam yàllay tàbbi kañ la taw bi ñëw ci jigéen ji ëmb looy def ëllëg fooy deexe yooyu ay xaybu lañ yoo xam ne kenn xam ko lu ma yàlla def bu ko yàlla xamal mu xam ko ndax wante wu dëgg yàlla rek ko xam ndax kenn mënu koo xam lu ma yaa ko xamee ci moom ne laa naka yàlla alim aji xam la mu lépp la xabirun aji xam la mu di jëf yi naka mu xamee di jëf yi def su xaatiwul xay bi yëngoo juróom nit ku nekk ba ko yàlla sos man yi moom ba mu génnee ci ndigal baayam balaa dem ci ruum ak ndeyam malaaka mi dañ ko xamal fu bameel ak kooku nekk ñu ci bija boole koog tuuti ak boole koog man yi ma dalal ko ci biitam ndeyam moo tax su dee foofa suufam nekk laa budda fu mu mën a nekk jaadina rek su dee jotee dem ba nga xam ne fa la bameelam nekk ñu suul ko fa Sulaymaan ibnu Daawuda mi nga xam ne moo hedikoon nit yi ak jinne ak njaale yi ak ndugal yëpp mas naa nekk ci gàngu naayam ci tukki malakul mawti di jëfte daaw diidu te ñii lañ laajaan ak moom ba ko yonent Yàlla Muusaa tese waaw ko lukki bëtam foofu la soog a ñaan ci daay yàlla di ko hiit moo tax gisatul ko malakul ñëw ci mbooloom Souleymane di xool benn waaye di ko xool di ko xool di ko xool rek waaja ne yonent Yàlla Souleymane man de waa ji ni may xool rek dama ñëwuma ko dama bëgg nga jox ma ngelaw li mu dem ak man de yóbbu ma ca Hind yonent Yàlla Souleymane daal di jox ngelaw li lan ne ko yóbbul waa ji de ca Hind léegi malaaka ma daal di ne Souleymane yom naa yàlla léegi lañ ma wax ne naa faat ba kanam te naa ko faate ca Hind sama kat ko fii ci saam loolu ma jaaxaloon gis nga def moom takk na ko comme eh, moo tax su sëb suuf mën a nekk foofa dëkk ci itam su sëb dee teewee rek yàlla ci loolu la fa rek dem dee fa ñu suul la fa. ne laa naka yàlla alim na aji xam na mu ay mbindeefam xabirun aji xam na mu seen baatin naka mu xamee seen gis moo tax jaam yàlla yi nga xam ne seen xel mat xooluñu àdduna te te ne lu am xam nañ ne moom àdduna lu nekkut la moo tax ñu daldi wagu dox jëm ci seen borom ci yàlla su dégg bëccëg te si kar duñ ko xalam lu may fata nga xamee ne ànd ngay si di xalam sa lamiñ di si kar xol di si kar soo loolu la nga jox yëpp gannaaw wagu jëm ci téef sa borom te gëlëm ak dogu doo ko sippiloo lu man ci téef sell ak yàlla ga ba nga xam ne fa la wéttal nekk rek seen ci lamiñ mooy di gën a tuuti waaye fekkee ci seen ci lamiñ rek nga di ci ci lamiñ ak xol waaye itam doyut waaye sax ca rek te àgg ci sikar ci làmmiñ ak xol ak roxo su ko defee nga àgg ci sikar baati sikar yi ak suñ ci dëkka ak suñ ci bi yëpp nekk di benn loolu jafewul yàlla mu àggale